alyawma akmal alyawma uhilla lakum at-tayyibaat wa ta'aamu alladhiina uutul kitaaba hillun lakum wa ta'aamukum hillun lahum walmuhsanaatu min almu'minaati walmuhsanaatu min alladhiina uutul kitaaba min qablikum idaa aataytumuuhunna ujuurahunna muhsiniina ghayra musaafihiina walaa muttakhidhii akhdaan wa man yakfur bil faqad xabita amaluhu wa huwa fil aaxirati minal suñu boroom tabaaraka wa di wax juróomeelu laaya bi mu ne al yawma léegi al yawma leen di daganal at li nga xam ne moo teey ko doon laaj ci laaya jiitu mooy maa daganal li nga xamante ne mooy yu yi nga xamante ni loolu moo tax doo fi taxaw naan yow lu loo wóoru comme lañ doon wax fan yële rek lépp loo xam ne miinu ngeen ko ci gox bi ngeen ne wala réew ma nga ne miinuñu ko rek nga naan xaraam na walla comme liñ la waxoon ci wàllu li nga xamante ne mooy njéeréer yi fi ne yow moom xaraam na ndax xamoo ko rek ndaw miinoo ko ak tamit yàpp yàpp fas comme yàpp fas comme que Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ na loolu moom dagan naa lekk maalikee ne dañ koo sib boo gisee leneen lekkal leneen tamul lekk yàpp fas am ñeen mu xanafiya yi ne dañ koo xaraamal ci loo xam ne boo jarul ñu ciy dugg ci lu gudd yow bu dee ne manoo toog bu dee ne jàppool yi li nga xam ne moom la xanafiya yi wax nga xam ne alxilaafu mu'tabar walla mooy wute la boo xam ne bu ñuy bàyyi xel la ndax ay boroom xam-xamu l'islam bi ñoom ñoo ko wax ñoo xam ne dañoo qualifié dañoo am habilitation di wax ci diine ñoom al imaam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñoomu seen mazhab loolu la waaye loolu même bu dee ne gënu la dëgër waxu Shafi'i yeeg Hanabila yi insha allahu taala mooy li gën a dëgër que ne sib googu li ci wax sax amu ci mooy ne yàpp fas ndax yonent mi alayhi salaatu salaam ren de ruxsa daal di doon na permettre loolu waxoon nañu ko sax bi ñuy wax suuratul Nahl wala <laughs> loolu waxoon nañ laaya bi wal xayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina kon nag booy boo kon simple na voilà kon loolu yow manoo ñëw rek teg ko ci parce que man fa ma dëkk miinuñu ko kon xaraam na déedéet déedéet déedéet gis nga ñooñ la ñu waxoon xanafiye yi ñoom teguñu ko woon ci loolu ah que ne miin nañ kon nag affaire yooyu la kon nag al yawma tey uhilla lakum daal dinañ leen dagal de daganal at-tayyibatu yu teey yi wa ta'amu alladhina utul kitab yu teey yi ci li nga xam ne moom ngeen di lekk waaye wa ta'amu alladhina utul kitab gis nga lekk li nga xam ne ñoom lañ joxoon téere ñu jiitu leen ci yahuudi chrétiens yi loolu de seenum loolu la Mawlana Ibn Abbas ne mooy zabaihum voilà mooy li nga xam ne moom la ñuy rendi sinon moom bon waaye yow gars yi buñ toggee ceebu jën ceebu jën bu ab chrétien togg ko bu yëfu daf temb loolu ban problème ci am loolu taxul ñuy wax loolu moom c'est connu d'office parce que jën lu dagan la voilà mooy mu mel rek looloo ci yem voilà ndax maytataan yooyu ñu waxoon uhillan lanaa maytataan daal di nañuy daganal ñaari médd yi mooy loolu moom taxul ñuy wax lii li fi fi problème di amoon mooy yi nga xam ne moom la ñuy rendi moo tax suñu boroom nag ne daganal naa leen li nga xam ne wa ta'amul ladina utul kitab bokk na ci li ma leen daganal ginnaaw yu tee yii ngeen jàpp ne jàpp leen te xam leen ne wa ta'amul ladina utul kitab lekk ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere bu njëkk mooy seen rend yi mu nekk loo xam ne lu ñu war a a lekk la voilà bu fi nekk naan balaa poor bi lañ rendi léegi kon wooy que lépp suñu borom wax na seenum rendi déedéet mooy xar yeeg bëy yeeg ganaar yeeg yi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñooy kanaara yeeg façon yooyu bu dee yow ngaa am sa koo xam ne ab chrétien la boo xam ne na bokk koñ mu daal di lay invité la man ngaa ñëw lekk nga añ boo xamante ne nii ñoo ko rend ci turu yàlla ci turu yàlla kese ah voilà kese la ciy tudd bu fi tuddee bismil masiixi ci turu masiix muy Jésus alayhi salaatu wassalaam loolu moom du baax voilà loolu moom leeroon na ba pare kon nag mu ngi noonu le loolu seen rend yooyu ak bu dee ne ñoom ay réew yoo xam ne réew yoo yoo xam ne ay réew yoo xam ne chrétien lañu di leen yónnee ay yàpp di ko importer di ko indi seen réew mi loolu te ñoom ñuy tudd la nga xamante ne respecté la seen sarian wax loolu moom loolu baax na kon nag seenum rendi ñoom xillul lakum ñoom daal dinañuy dagan niir yéen jullit ñi wa ta'amukum te yéen seenum rendi yéen jullit ñi xillul lahum dagan na ci ñoom mooy man bu ma doon jaay yor sama foo xam ne ab boucherie laa yor di ay yàpp ak yooyu ay ndawal mooy loolu chrétien bi yahud bi mën nañoo ñëw doon jënd ci man te bu boobaa alal ji may jël ci ñoom bu ma leen di jox xar mi ñu jox ma ya say ya ndawal li ñoom ñu jox ma xaalis bi loolu dagan na mën naa ko jëfandikoo kon nag wa ta'amukum yéen seen rend yi xillul lahum daal dinay dagat ñi ñoom wal muhsanaatu bokk na ci yi ma leen daganal mooy ñi nga xam ne dañoo sangewu jigéen ñu sange ñëw lii nag waxatul ci wàllu lekk ci wàllu sëy lay wax minal mu'minaati ci way ngëm yàlla yu jigéen yi ñooñu daganal naa leen ko yéen góor ñi ngeen man cee denc waaye wal muhsanaat waaye daganal naa leen ñi nga xam ne ñoom ñoo sangewu ñi nga xamante ne ñoom dañoo sangewu ah minal min <laughs> wal mosa minal ladina utul kitab ñi nga xam ne ñoom lañ jox téere muy benn chrétien yi ak juif yi jigéenu yahud yi chrétien yi ñooñu suñu waroom ne ña nga xam ne ñoo ci sangewu pas koo xam ne day jaay boppam kooku taxul ñuy wax yow jullit bi jaay boppam kese loolu dañ naan la yow jullit bi suñu borom dalaa tere ngay takk koo ci kaw mu nga koy denc kooku dafa xaraam yow nga koy takk même bu dee julli la rawati na nga naan ma koo xamante ne nii moom chrétien la wala juif la kon nag jigéen ñi nga xamante ne nii ñoom lañ joxoon téere bu njëkk muy yahuud yi wala chrétien yi ñooñu it dagan lañ dagan lañ leen ngeen man leen a takk takkale min qablikum tañ jox utul kitaaba min qablikum tañu joxoon leen téere lu leen jiitu yéen jullit ñi waaye ci kaw lan ida aataytumuhunna à condition ngeen jox leen ujurahunna mooy way jigéen ñu sangewu ci jullit ñi way ngëm yàlla yu jigéen yi ak jigéen ñu sangoño yi ci chrétiens yi juifs yi bu ngeen demee di leen takk nag mooy il faut ngeen jox leen ujurahun na seen can muhsinina ngeen nekk nag ñoo xamante ne nii da ngeen di sangewu de voilà ma mooy ghayra musafihin bu leen fa nekk nag nekk ñoo xamante ne da ngeen di tàppasante daal voilà nekk ñoo xamante ne nii mooy man ngeen leen a daggal man la ngeen a takk waaye nag ah baa ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di nekk daal ah di di njaaloog ñoom di génn ak ñoom di foog ñoom moo xam jullit ñu góor lañu jigéen ñu jigéen ñu góor ñu jigéenu jullit lañu wala jigéenu chrétien ngeen nekk rek ñu naan waajee génn ak moom ñu nekk fi di caaxaan ak fo déedéet mu ne mox si nii na ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di sangewu de ghayra musaafihiin ngeen nekk ñoo xamante ne di tàppasante nekk ñoo xamante ne nii di nekk ci njaaloo rek concubinage gu dul jeex dëkk ku leen gis foog ne fii mu ne yéen ñii da ngeen a takkante ndeke takkante defu ngeen ko mu ne loolu bu ngeen ko def de ghayra musafihin waaw wala muttaxidi axdaan ngeen bañ a nekk yéen ñoo xamante ne nii di jàpp ay ay ay corooki ay ay xaritoo bo mooy mooy mooy copinage ak ami ci wàllu bon ñoom kii mooy sama petit ami kii mooy sama petit ami déedéet muttaxisaat axdaan déedéet di di njaaloog ñoom ci suuf kenn yëgu leen ngeen nekk ñu ñoom ñaar daal ni ñu neexoowee déedéet góor ak jigi bu jullit ak bu yéefara ci yem voilà loolu ñu boroom da koo tere voilà waman yakfur képp nag koo xam ne bi la tabaraka la taala daganalee chrétiens yi wala juifs yi tax yow nga dagg ci kenn daal di bëgg kenn ci ñoom ba tax yow nga daal di koy denc moom mu convaincre la nga génn ci l'islam daal di nekk chrétien tawoo da la koo daganaloon ngir rek yow ñooñu nga mën leen a xëcc ci li nga xam ne mooy diine di nga nekk looloo taxoon léegi yow ngay xullee ba juif bi ndax rafet na daal di nay rafet lool ba daal di yow daal di lay yéem tax nga daal di koy denc mu tegal lay charte ne la boo ma takkee après da ngay génn ci diine gi daal di dugg ci yahuudi yi ci ci juif yi nga nekk wala nekkub cee nga def ko suñu borom ne wa man yakfur képp bu koo xam ne dafa weddi nag bil imaani ci ngëm yàlla gii yàtteb yàlla yi nga bàyyi ko fi jigéen tax nga jënd ko moom ndax moom daal dinay scientifique rafet na faqat habita dëgg-dëgg waa waajooju daal dinay nekk koo xamante ne nii daal di nay màbb amaluhu ay jëfam yépp daal di nay simbeeku wa huwa te waajoo jële jigéen jaral loolu ndax chrétien la ndax rafet na wala jiw la kookale fil axirati ca àlaxira minal xaasirina dina mbokku ci ñu perte de léegi nag mooy léegi takk xam nga fii nii suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ne mën nañoo takk li nga xamante ne nii mooy jigéenu euh, ñi ñu joxoon téere loolu nag du ijmaa de ndax parce am na ci saar boo xam ne suuratul baqara bi nga xam ne ci la doon wax ne daa xaraam ñi nga xam ne jigéen ñi nga xamante ne nii xaraam na mooy ñoom dañoo xaraam ñu takk leen xam nga loolu amoon na léegi sauf que laay yi ñu mujjee wàcc waxoon nañ la bokk na ci li mujjee wàcc loolu nag moo tax Seydina euh, kii euh, parce que dane bu leen takk wala tankihul mushrikaat hatta yu'mina yu'minna wala bu leen takk ñi nga xamante ne nii ñooy bokkaalekat yu jigéen yi fekk ñoom ñu gëm léegi Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu bokkoon na ci ñi nga xam ne woon dafa jàppoon ne non non non loolu pas laay bii tekkiwul loolu de non takk fan ñii mooy walla takk di waaye laay bële moom la dëgg la la ginoon na féete ka kaw daal ne ñoom kenn parce que chrétiens yi juif yi dañuy bokkaale comme que suñu borom nee na bu leen takk ñi nga xam ne ñooy bokkaale kat yu jigéen ñi fekk ñoom gëmuñu ñoom dañuy bokkaale ñii ki ñii ne ñoom doomu yàlla la mooy ci yahuudi yi wal iyaadu billahi alayhi salaam ne kooku kooku doomu chrétien bi moom lan lay wax chrétien bi doomu yàlla la alayhi salaam mais kooku kan moo ko dàq bokkaale ñu ne kon kooku moom day tax kooku moom takk ko daa xaraam voilà même bu dee ne li gën a dëgër moo tax loolu du consensus ah, du du ijmaa kene takk jigéen boo xam ne bi jigéenu jullit loolu noonu chrétien wala juif bu ate moom daa xaram waaw mooy chrétien ak juif lañ la wax ba kantaay ate baptisé woon nañ ma waaye yooyu man je ne suis plus chaud bon loolu ba ma nekkee léegi gëmatuma dara kooku ma banoo ko takk loolu leeraloon nañ ko ci suuratul talaaq voilà kon nag loolu la woon léegi nag mooy Mawlaana Ibn Umar loolu la jàpp mais li gën a dëgër mooy lool man naa nekk kay mën nañoo takk chrétien yi juif yi mais à condition quant à képp ku ne boo dama leen di takk léegi nag suñuy doom moo ñoom après ñu choisir soit ñu nekk jullit wala lool kooku moom ci boppam waajoo di wax loolu ne après doom yi na choisir kooku ci boppam moom yéefér la voilà moom ci boppam yéefér la waajooju naan moom bu amee doom ak ndaw see chrétien bi moom léegi mooy choisir ah doom ji mooy tànn ko neexee bu màggee mûr religion ba ko neex wala une non religion bañ a gëm dara kooku ci boppam moom yéeféer la moom kanta sëriñ bi taxaw fee ne waa ji am na ci droit waaw waaw loolu lu baax la waaw bàyyi leen waaw loolu mooy liberté kooku moom sëriñ boobu mooy yéeféer la ci saase ba mu waxee loolu loolu moo tax affaire yu leer la yoo xam ne boo koy wax gaa yi jàpp ne waa ji dafa sànni nekk ñoom ñun ñoo sànni parce que jànguñu xamuñu suñu diine voilà képp ku gërëm ne man sama njaboot yàlla na nga et booy mu nekk leneen lu dul sànni yow yéeféer nga ci boppam voilà kon affaire baa ngi noonu le peut-être pour nga man leen dugal ci diine voilà mooy doon ñi moom diine la ñuy l'islam la ñuy nekk loolu moom ay condition la te tamit mooy manulaa doonu dinañ ci wax tuuti ci sooratu nisaa yi insha allah taala mooy bu ndaw ndaw si deewee noonu ci nekk chrétien yow nga dee nga jëkk koo dee manoo ko doon moom itam bu la njëkkee dee yow bu nekkoon milliardaire bi yoboo nga fàtte ko ndax manoo koo doon voilà ndax ñu bokkul euh, diine ñooñu du ñu doonante comme ni yonente bi sa salaam wax ci hadith sayna Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma wallahu ta'ala a'lam sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin